أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi' ashar wa an abii amrin jariir ibni abdillaahi radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kunnaa 'inda rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fii sadrin nahaar qaala فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أبي العباء متقللي السيوف عامتهم من مضر بل أكثرهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن wa aqaam fa sallaa thumma xataba fa qaala yaa ayyuhan naasu ttaquu rabbakum alladii xalaqakum min nafsin waahidatin ilaa aaxiril aaya inna allaha kaana alaykum raqiiba wal aayatu allatii fil hashr ittaquu allaha wal tanzur nafsun maa qaddamat ligad wattaquu allaha tasaddaqa rajulun min dinaarihi min dirhamihi min thawbihi min saa'i burrihi min saa'i tamrihi hattaa qaala walaw bishiqqi tamratin qaala فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال tumma tataaba'a an-naasu hattaa ra'aytu kawmayni min ta'aam kawmayni min ta'aamin wa siyaabin hattaa ra'aytu wajha rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam yatahallalu ka'annahu muzhaba faqaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam man sanna fil islaami sunnatan hasanatan falahu ajruhaa wa ajru man amila bihaa ba'dahu min ghayri min ghayri an yanqusa min ujuurihim shay' wa man sanna fil islaami sunnatan sayyi'atan kaanat alayhi wizruhaa kaana alayhi wizruhaa wa wizru man amila bihaa min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzaarihim shay' qaal rawaahu muslim rahimahullahu taala qawluhu mujtaabin nimar huwa bil jiim wa ba'dal alifi baa'un muwahhada wan nimaaru jam'u namira wa hiya kisaa'un min suufin mughattat wa ma'naa mujtabiihaa laabisiihaa qad xaraquuhaa fii ru'uusihim wal jawb al qat' wa minhu qawluhu ta'ala wa thamuda alladhina jaabu as-sakhra bil wad ay nahatuhu wa qata'uhu wa qawluhu tamaar huwa bil ayni al muhmala ay taghayyar wa qawluhu ra'aytu kawmayn bi fathil kaafi wa dammiha ay surratayn wa qawluhu ka'annahu mudhhaba huwa biddaali al-mu'jamati wa fathi al-haa'i wal-baa'i al-muwahhada qaalahu al-qaadi Iyaad qaalahu al-qaadi Iyaad wa ghayruhu wa sahhafahu ba'duhum faqaala mudhuna bidaalin muhmalatin wa dammi al-haa'i wa bin-nuun وكذا ضبطه الحميدي رحمه الله والصحيح المشهور هو الأول والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة kon xadis baa bokk Imaam An-Nawawi kon xadis bi mooy xadis bu njëkk ñaari xadis waxoon nañ la kese la indi ci buntu bi ci garab gi ci toolu nit ñu sell ni buntu bi nga xam ne di leeral bi wax ci li nga xam ne daal tëralin dox tëralin woo xam ne rëdd rëddin tëralin woo xam ne wu rafet la wala woo xam ne wu ñaaw la muy xadis numéro cent soixante onze bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn alhamdulillah mu ne waa ne bi am mu alhamdulilah mu ngi koy jëlee ci sahaaba boo xam ne dakkantalam mooy Abu Amr nan la tuddoon Jarir ibn Abdillah muy Jarir ibn Abdillah al-Bajali rahmatullah alayhi dakkantalam boo ne Abu Amr am nañu ne Abu Abdillah voilà mooy ñaari dakkantalam yooyu ñenn ñi dañ ne Abu Amr am ñu ne Abu Abdillah muy Jarir ibn Abdillah ibn Jabir ibn Malik ha bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ñoo mujjee dugg ci lislaam al bajaliyu rahmatullahi alayhi waaw moom seydina jarir radiyallahu taala anhu moom moom moom dañ koy wax tamit ah yusufu hadhihi al umma waaw mooy seydina yusufu alayhi salatu wasalaam mu xeetu yonente mi alayhi salatu wasalaam en ah, fay xam nga lu warat taar ba sa Yuusuf al Karim na ko al Cheikh Moussa Ka waxati woon rahimahullah taar ba sa Yuusuf al Karim ah dama bëgg dégg fàtt naa voilà mooy dafa taar woon waaw moom mii di Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali al-Bajali radiyallahu anhu moo tax ñu ko doon wax Yuusufu Seydina Umar radiyallahu anhu Yuusufu haadihi al-umm naan mooy Yuusufu suñu xeet xeetu yonent lay saa salaam waaw moom ak Dihya Dihya ibn Khalifa al yu nga xam ne naa Jibril da doon ñëw di jël formam moom itam dafa taar woon waaw léegi nag boroom xam-xam yi walla mook Seydina Dihya kan moo gënoon a rafet loolu boo demee ci boroom xam-xam yi lu ñuy lijjanti <laughs> waaw ñeen ñu ne waaw boo gisee Seydina Jibril doon jël formam parce que Seydina Dihya dafa moom saaba yu la bokk moo tax moom alors que euh, jarir bi jarir moom daanaka euh, moom moom ci ñu mujjee tuub la bokk ibn abdillah al-Bajali radiyallahu anhu wa kon nag euh, moom mii bokk na ci ay teraangaam bi nga xam ne ci la ñëw tuub si yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jël làmbaayu kaw la ko lalal waaw waaw xam nga keneen ki ma bëggoon a te naan euh, ci royal voilà Wa'id ibn Hujr famille royal moom laa doon wax naan la <laughs> moom Wa'id ibn <laughs> moom famille royal la woon <laughs> moom moom lañ boole woon Seydina Muawiya radiyallahu anhu mu ne non non non ñoom moom buur la nit voilà ah moom it dafa yonent saa saam bi mu ñëwee yonent saa saam da koo lalal ku mu toog. ngir waaw anzilul naasa la wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay Seydina Jarir mi bi mu ñëwee yeneen tubaab saa saam da koo waral lambaayu xawam la jindi waxul jël leen lee segal ko fii de indi leen lee moom bi li mu sol ci kaw la jindi lalal ko Seydina Jarir ibn Abdillah daal di koy teral Allahu akbar waaw waaw ndax moom ci l'an dix la la la ñëw xam nga saa saam l'an dix début l'an onze. ci la génn àddina radiya ci la dem ar-rafiq al-a'la moom nag en dix la ñëw Seydina Jarir radiyallahu taala anhu wa ardaa daal di tuub yonent bi alayhi salaatu salaam euh, daal di koy teral jiital ko ci ñoo xam ne mooy ay ñoñam kon nag moom Seydina Jarir moomu radiyallahu taala anhu wa ardaa tuddoon nañ ko ay mbiram ah voilà tuddoon nañ ko ay mbiram radiyallahu taala anhu wa ardaah léegi mu ne kon mu ne am na wuqaa kunna nekkoon nañ inda rasulillah fa nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi sadri nahaar ci li nga xamante ne mooy ci ci ci ci ci ci ci ci diggu ci diggu bëccëg lañ ñëwoon ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw baña fa newee lana lan moo xew mu ne baña fa newee noonu rek qaala sayna Jarir fa ja'ahu qawmun ay nit dikkal ko nag xufaatun xoraat gisoon nañ keroog yub'athu an-naas <laughs> ah bés pénc gaa yi dañuy ñëw dañ leen di dekkil xam ne du ñu sol xofaatun xoraatun ah ba pare xurr waaw xufaatan xuraatan ah xufaatan am na beneen bi musaatan waaye boobu boroom xam-xam yi dañuy wute ne est-ce loolu loolu voilà xufaatan xoraatan xurra <laughs> mooy xufaa mooy mu dikkal ko ay nit biñ nee noonu rek ak yeneen ci sallallahu alayhi ay nit am ay benn mbooloo mu jóge ne fu faa xaal mooy soluñu benn daal ay ñuy fii lañ def tellement amuñ daal lañu solo ora mais rafle waaye rafle ba fekkiwul ne soluñu dañoo def yaramu neen yow li wax moo mooy yére yi ñu sol daanaka ay yére muraqaa yu xotteeku fu nekk moo tax mu leeral ko ne mujtabi nimaar ay waaw mooy lan ñu ngi sol ay nimaar loolu nag imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ngi koy leeral te li nga xam ne moom lañu jàngoon li baat yi nga xam ne moom la doon leeral comme li nga xam ne loolu la waxoon dina ko def léeg-léeg mu ne mujtaabin nimaar qawluhu mujtaabin nimaar huwa bil jiim wa ba'da al baa mooy jiim la bu wax muxtaabi de wala muxtaabi de wa bil jiim muj wa ba'da al alif ginnaaw huwa bil jiimi wa ba'da al baa mooy alif ba taa alif boobu xëcc tabi ba mu taa bii bu wax mu taa nii de yédé mu ci taa bii mu waxada boo xam ne benn tomb du ñaari tomb du mu taa yii waaw noonu lañ koy daptoo noonu lañ koy bind ngir nga bañ cee juum noonu lañ koy wax wan nimaar mu ne jam'u namira mooy plurielu namira namira mooy lan hein namira ab yére la <laughs> xamoo fenn foo xam ne fu ñuy ab bërëb bu tudd namira walla naa bàyyi ca ajja saati di réer namira waaye ah, ah, yéen moom fekk xam ne loo war a def la moom moom moom c'est pas obligé nga xam ko <laughs> ah, fay fay fi ko jàpp garaaw na de yaa boo waree aj yow insha di nga xam ni nga toppatoo dégum baax kon nañ bàyyi waa ah xamoon namira nañ raw nañ romb namira ab yére la mu ne wan nimaar jamo mooy pluriel la lu bari loon namira namira mooy benn bi yu bari mooy nimaar mu ne wa hiya loolu nag ci saa um min suuf ab yére la boo xam ne ci leen la ci der mooy ci kii bokk mooy euh, karaw euh, xar yi wala bëy yi yooyu nga xam ne la ñuy boora muy leen waaw mu muxattat nga xam ne day am ay rëdd waaw loolu mooy namira mu ne kanta wamaana léegi nag ñu bare mooy ninaar bi ñoom façon yére yu mel noonu lañ solo waaye nag sauf que dafa nekk loo xam ne hein yu ñu yu xottee ko la mu ne wamaana bu ñu dabi ha mooy laa bi fii ha mooy dañ koo sol kat xaraquha fi ru'usihim ñu ngi ko xotti ca seen bopp ya mooy yére yi dafa daggaatoo gaa yi daal gaa yu désolé lañ boo leen gisee waaw waaw mu ne aljawbu ah mujtabiha xam nga baat boobu mu ne ci aljawbu wal jawbu mooy alqatta mooy ak dog mu ne wa minhu bokk na ci qawluhu ta'ala borom bi waxu borom bi nga xam ne moo kaw yi ba mu wax ca suuratul fajri aaya ca euh, euh, juróom-ñeenteelu laaya ba ne wa samuuda alladhiina jaabu saxra bil waad wa samuuda ak waa Samud alladina nga xam ne jaabu saxra bil waad mu ne la nag ay naxatuha wa qata'uha mooy ñi nga xam ne dañoo toj dañoo yett waaw yett naxatuha wa qata'u daal di koy dog as-saxra xeeroo bil waad ca xurwa kon li la bëgg wax fi mooy ba boo nga dégg mujtabin na ma an-nimaar mooy ñu ngi sol yére yoo xamante ne dafa xotteeku loolu mooy teg ci li mu na ne dañoo nekk qawmun xufaatun uraat tekkiwul ay jarabu ngeen solnu daanaka yoo rafet yi pour ñëw non mooy ne liñ sol daanaka daanaka du ay dara quoi du yére mooy nekk ab soluñ sax daal kon mujj taabi nga sol ay yére yoo xam ne ci leen wax yoo xam ne ñu ngi xottee ko fu nekk mu ne awil aba wala muy ay yére la rek ñoom itam benn lañ waaw yooyu nga xam ne ay manteau wala manteau boo xam ne mu tax xale di waaye nag seen xaal lii ba léegi mu ngi décrire nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw yonent bale saa saa dikkal ko mais ñii ñooy ñëw mu ne ñoom ñooñu hmm, mu tax xale suyuf ñu nga ràngoo nag seen jaasiya waaw ndax kat fañ jóge mooy ñii tumuranke nañ premièrement sëy naa jar yi li tax muy kii mooy ñii nii dëkkuñ ci dëkk bi parce que niñ ñëwee poussière yi en plus seen yére yi nim pënd nii poussière seen yére yi xotteeku waaye comme que dañuy voyage yi ah mutaqallid suyuf ñu daal di ràngoo nag seen jaasiya au cas où dogalekat yi ak kàccoor yi nga xamante ne ñooy nekk ci yoon yi ah buñ la karee nga xam nooy def waaw kon mu ne nag nii daal mooy seen xaal mu ne amatuhum min mudar ñi ëpp ci ñoom ci tribu mudar lañ bokk waaw tribu bu mag ci waa arab yi ah mu ne ci ñoom la bokk mu ne bal kulluhum li am ba def min mudar ñoom ñépp sans exception ñoom ñépp ci waa mudar lañ bokk allahu akbar waaw ñoom ñépp ci waa mudar lañ bokk mooy ci waasuwu rëy woo wële ci lañu bokk allahu akbar allahu akbar léegi rek lan moo xew mu ne fa tamaara wajhu rasulillah yonent bi saa saa nag bi mu leen gisee ci xaal bii fa tamaara mu daal di soppeeku waaw mu daal di soppeeku moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa qawluhu tamaara huwa bil ayn al muhmala ay taghayyara mooy bil ayn al muhmala ci bi nga xam ne amul tomb lañ koy binde waaw tamaara bul wax tamaara non tamaara mu ne huwa loolu ay lim ci jublu mooy taghayyara waaw mooy mu soppeeku lan moo soppeeku wajhu rasulillah xar kanamu yonent bi daal di soppeeku ci saasi Allahu akbar ndax gis na loo xamante ni rafetul ci ay jullit kii ci ñàkk moo tax mu ne lu waral mu soppeeku lima ra'a bihim min al ki li nga xamante ne moom li ko waral xar kanamam bi moom soppeeku mooy li mu gis ci ak ñàkk bi nga xam ne moo leen dal ak xam ne moo leen dal ba amuñu sax ay tànk ak ko ñu jógee xuus désert bi ñëw ba ci yonent bay saa saam soluñu sax dal wala xamuñu koo sol ndax lépp xotteeku na Allahu akbar Allah bi yonent bay saa saam gisee lii nag kon xar kanawam soppeeku kon loolu mooy jullit gis nga yi nga xam ne looy dal ngay gis ci jullit ñu nekk ci ay xaal yu loo xam ne jaaduwul yu naqari la yu metti la ah yu mel noonu metti metti pas jaaruwul sax ndax bee tege lu ko neex waaye mooy loo xam ne jullit wax dëgg yàlla ah loolu da ngaa war a affecté da war a am xol waroo nekk koo xam ne ku insensible yow yow yow te insensible buñ lay wax yenn yi ngay dëgër dëgër lu voilà moom lañ ko woon fan yee nit ñëw diis la loo xam ne lu ko metti la nga mel ni déggoo ko waaw waaw baax mais c'est quoi ça c'est quoi ça. wallahi laysa hada bi diin loolu lu ñuy rëy islam de waaw li jaay de yow da ngaa kii insensible non yeneen trois cent ans wax nañ la keroog doomam nit Seydina Ibrahima dafa génn àddina mu téye ko mais ron ko ñu di tuur ba Seydina Abdurrahman ibn Awf di ko laaj ci loolu mu ne ko innaha rahma waaw lii yéen ron ñu yëpp de la waaw Seydina Uyayna dinañ ko euh, Uyayna waaw dinañ ko gis radiyallahu anhu dinañ gis hadith boobu ci biir téere mu ngi yonent bi saa saa am di poon doomam yi sëtam yi Seydina al ak Seydina Al-Husayn mu ko man de am naa nangam ak nangam ci ay doom waaye mosuma cee poon kenn yonent bi saa saa am xool xool ko man lu ciy bi daa mooy nit da ngay nekk nit waaw musiba dal say bokk jullit mu mel ni. yow laa trinquer taas ma nga doon naan tey gën a neex wala yaa ngi bind nga toog ci télé bi gis ñu lay wane la Palestine sa mbokku jullit yoo xam ne ñu leen di bombarder du matin au ci ak tooñ yow mi mi mi mi mi tuusu wala nii tuus ndax bés bu bu bu contraire bi amoon ñu répliquer yoon di benn li nga xam ne benn roquette mu dal yahudi nga triste wala wala yow loolu attristé wu la sa mbokku afghan yi duli ñi Afghanistan Pakistan yi dëkk Soudan lay xew foofu depuis koor bi ba léegi wal iyaadu billaah tuuse wu waaye ab kaccooru yéeféer boo xam ne alhamdulilah occidental la ñu ne attentat nañ ko faatu na ngay jaay ne yow walla yow moom te ima yow l'imanisme kii kii kii kii chevillé au corps yow yow yow ci imanisme googu nga xam ne moo moo moo dugg sa bët waaw di wax ci rajo yi ak télé yi naan nañ def marche ngir naqaru li nga xamante ne cet acte de terrorisme waaw wal iyaadu billah c'est quoi les indignations à de de de bal yooyu mooy la c'est quoi cette indignation sélective yow jullit nan nga lii dal say bokk jullit sa yoon new ci bu dalee ak yéefér mu mel ni yow la dal waaw laa foog ba laa foog ba dañuy ay nit réew waaw ak suñu buru Sénégal ak feneen nit ñu baax ñu leen di tuumaal yoo xamante ne defuñu ko waaw yàlla xam na ne defuñu ko ndax ñenn ñi ci seen bopp ña leen tuumaaloon ñoo ñëw ba ci biir leen lañ leen doon toppe amul fii mooy exemple al imam ndaw imam bi santoon ndaw fàtte naa sax na la tuddati rahimahullah gaañu na weer yële hein ah, at mais ñu génn ci deux mille vingt deux bi muy mille quatre cent quarante trois hein mais moom lañ ko doon tuumaal ay mbir hein dañu ko tuumaaloon ñoo far ne amul yow yow dama lay laaj te yàlla est-ce bu dee yëgoon ko te foogu ma ne bu dee kuy suivre actualité Sénégal ga est yow que yow yëgoo ko

ba léegi mu ngi fi dëkk mais dëkku moom dëkk dëkk kii mais mu nga Maroc ak yooyu waaw jiite woon non ah oui écrivi muy Strauss-Kahn Dominique Strauss-Kahn bi nga xam ne 2011 bi ñuy waajal élection France entre Sarkozy ak waa PS ana kan la ñuy fal moom nga xam ne temps moom moo nekkoon va va bi en tout moom lañ jàppoon ne moom kese mën a gagner Sarkozy président Sarkozy ma fi woon ba mu demee New York bañ am luñ ko fa tuumaal ba jàpp ko ñu jële ko ci aéroport bi avion ba mu ne woon policier New York yi daal di koy génne procureur woolu ñu daal di koy yóbbu ndax nee nañ dafa am dafa siif benn jigéen ci benn hôtel Novotel ah bi nekk foofu fële New York waaw Novotel rek beneen bi jamono yooyu wallahi bari dañoo xamante ne nii mbir mi leen a naqari woon naan ndaw si waru woon a wax kii mooy koy jaw ñenn ñi di ko rëbb walla iyaadu bi tay julli leen de ñenn ñi di saaga te ndaw sax d'origine guinéenne law sax guinéenne la voilà waaw suñu mbokk jullit la yow xalaatoo sax moom li ko moom bu dee loolu ñuy wax loolu nga xam ne moom lañ waaj waxuñu ngay naan kii wax am na dëgg moo def wala deful non ci kaw noonu rek yow indignation bi ñenn ñi amoon yërëm dos tab lool naan kii yàqal na ko kii kiiwal na ko mel ni affaire bi ñoom la dal te kat imam ndaw ay année après biñ ko defee lu raw loo xam ne deful dara ku deful dara yow tuusewu waaye sax ndaw sa ngay wax muy julli ni yow xalaatoo moom côté yow bu doon sa doom moo nekkoon place mais xalaatoo ko waaw ñoo xamante ne bi tay julli lañ yi leen gën bokkal leen gën a man a bokkal ay ay ay nattu ay ne ay bànneex ak naqar ke seen bokk julli wallahi war nañu seetaa suñu bopp waxuma la ngir invective la de di la indexe daal yow yow yow man yow keneen ak ñeneen ñun ñëpp ci yam ñun ñëpp ku ci nekk war nga seetaat sa bopp wallahi allazi la ilaha hu waaw waaw nga bu yenn musiba yi dalee réewum jullit seetal rek yow sa xol seetal sa xol même musiba boobu dal yéefur yéefër nañ ne musiba boo xam ne dafa dal Liban wala dafa dal Pakistan wala dafa dal yi nga xamante ne nii mooy Indonésie nga xam ne réew yi ma la wax yépp daanaka part Liban nga xam ne daanaka cinquante cinquante lañuy ñu xaw a jullit ñeeg yéefar yi ak chrétiens yi sorewuñu même jullit ñi foog naa ñu ëpp wala ñu ne ay Afghanistan ay ay ay Azerbaïdjan bu leen musiba dalee mbir musiba wax dal France yow sa indignation te ñam dal na France ñeex ñéeféer yow sa indignation sa xol gina gina gina triste ci le fait que France la dal këñële mooy wallahi seetaan sa bopp yow seetaan sa bopp waaw loolu nag waxoon nañ la fi ne li indi loolu li nga xam ne waral mooy li ko waral dëgg dëgg mooy la colonisation wallahi loolu mooy yées moo taxoon man la ka doon wax naan sa jot maa nga ne seer moom kaafir la façon yéeféer la manu waaw mais jullit bu yeew ëpp naa wax ndax lépp lu ñuy jànkonteel ci suñu réew yi waxuma Sénégal kese de réewu jullit ñépp wallahi ci colonisation bi boo seetal monte nga foofu la jóge mu xam nga sampe woon garab ga nga xam ne mooy law ba léegi ci suñu xol yi ak suñu xolu maam yi fi jaaroon ak suñu bàyyeeg ñi nga xamante ni ak ñi nga xamante ni ñooy suñu sët yi nar a ñëw bu bu borom bi soppiwu Allah fa inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla ne wu fi di soppi dara lu nekk ci ay ñoñ fekk ñoom baraw ngir soppi lu nekk ci ñoom waaw waaw yeneen te kon jullit laa la yeneen te saa saa mu bi dina gis ci xaal bii muy xaal bu naqari bu metti waaw fa tama'ara wajhu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xarkan nam gisaal di soppeeku waaw allahu akbar lu ko waral sayyidina Jarir radiyallahu anhu lima ra'a bihim min min al-faaq ndax lim gis ci ñoom ci ñàkk waaw lim gis ci ñoom ak ñàkk allahu akbar waaw xoolal julli ñi yoral monde bi daanaka programme alimentaire mondial yu bari suñuy bokk jullit lañ koy def lañ koy dox am na ñeneen ñi de mais ñu ci bari lañ Soudan fan yii te avant sax fan yi mais daa gën a tey feneen ak feneen ay Afghanistan ay kii hatta ay ay ay ñu mais mais yoon léeg-léeg da ngay gis xoolal Turquie keroog la fa xaw ak Syrie tremblement de terre faat nii nii nii nii nii presque daanaka ñun faat war na mat cinquante mille personnes wala wala wala wala quarante mille la yemal Allahu akbar nga gis tubaab yi ñoom hein fii en tout cas ñoom xaaruñu ci association yépp commencé booy dem di def course sax ñu leen ne ah collaborer ak yenn ay Auchan ay Leclerc ak yooyu que est-ce que yow yaa ngi fay nii est-ce que mënoo yokk un ngir ñu dimbali ko ñi nga xamante ne ñoom la tremblement de terre bi yow la non ñun en tant que jullit def yow bu dee def lu mel noonu bëggal bu verte bi nga def ci un euro boo xamante ne moom lañ dimbali sa mbokk moo xam ne amoon na fu dëkk amoon na toit. loolu lépp amatu ci dara bal fa ñoom ñëpp décimé nañ ko tremblement de terre bi ndogalu yàlla ñëwoon ñoom ñëpp yóbbu na amatu dara imaginer sa un boobu bu tagee ci loxoom kooku xéewal boobu nga def bu la ko borom di fayee foo waaye ñu toog inconscient di bës rouge rek non rek non alors que yaa ko waroon a taxawee sa bopp jullit lañu ñeneen di ko def yow yaa ko waroon def ñooñu da nga leen a war a tëj loolu nekk leen ba loo leen mën a jàppale jàppale leen waaw mais insensible waaw problème yi day am nga gis ay croix rouge waaw baax na ba léegi ñun jullit ay croissant rouge alhamdulilah mobilisé wu waaw yenn yi moom dañ koy def mais duñ ko def sax tur l'islam tur la grandeur de leur de leur pays te ay jullit lañ wal iyaazu billah loolu nag nag war nañ ko atta war nañ ci def attention. nañuy def en tant que ay jullit lañu suñu mbokk jullit yi ñoo am problème ñu leen di dimbali suñu mbokk ñu yonee dee bu leen sax duñuy jullit ñu dimbali leen te yàlla tax loolu mooy humanité loolu mooy ak loolu mooy ak mais doo nekk njaay àll njaay àll yi sax dañoo am yërmande de wallaahi ak dañoo am yërmande waaw waaye ci ngay gis ñun ñoo xamante ni li borom bu wax ne gaa yi seen xol yi kal xijaar ñoom ñoo aswa wala mu gën a wow xeer te la am na woon inna min al ah, am na ci xeer yoo xamante ne nii ndox da ciy bale waaw ñun wallahi am na ñoo xamante ni seen xol yi li borom bi wax ñoo raw xeer la wax kon nag loolu du tag jag ñu naan saay ak mën a muñ di jaay kat ngay muñanteel kat ngay résister sa borom waaye gis sa bokk jullit lii ko dal lu metti moo tax yonent bi saa saam ne woon man lam yahtam bi umuur al-muslimiina fa laysa minna képp koo xamante ne aw kamaa qaal salawaatu rabbinaa wa salaamuhu alayhi képp koo xam ne moom yow soxalu la doo yittewu mbir woy ngëm yàlla yi bokkoo ci ñun voilà bokkoo ci ñun mu leer nañ mooy nekkoo ci suñu tërëlin ci suñu xëj même bu dee jullit nga sa jullit gi des na bu baax waaw nag yonent bi saa saam xar kanamam gi daal di soppeeku. ba ko gisee ndax li nga xam ne moom la gis ci ñii min al faaq ci li nga xamante ne mooy ñàkk yi nga xam ne moo leen moo leen dal moo leen yëbb nii nga xam ne xaal yi ñu mel nag nan la def est-ce que mooy action ginnaaw gi nga bi la mbir mi naqaree mooy bi gis ni non parce que al mu'minu wala al muslimu mir'atul muslim wala al mu'minu mir'atul mu'min aji ngëm yàlla gi aji ngëm yàlla ni ñoom moom mooy seetoon yeneen lay saa saa ñu gisee lool nekkul rek affaire bi touché ko noonu waaye mu jug ndax nag waaw fexe def ngir faj mettit ñi piis ñi njàqare gi dal suñuy bokk jullit nañ leen toog xalaat nan lañ koy rëggee yeneen lay saa saa fi saa si fa daxal non mu daal di jóg dugg fi nga xamante ne mooy këram waaw dugg ci biir waaw moo tax lenn ci surahima la annahu dafa dem xool ngir loo xamante ne moom la leen di dimbalee Allahu akbar wallahu kaana ha loolu mooy li am waaw ngir xool ana lan la leen mën a dimbalee mu dugg summa xaraj ginnaaw bi mu génn waaw ndax yeneen tool saa saa léeg-léeg mu amoon lu ne gàññ léeg-léeg du am dara waaw loolu la gërëm loolu la ko borom bi gërëmaloon te loolu la gërëmoon mu dugg daal di génn bi mu génnee sub fa amara Bilaal mu daal di digal Seydina Seydina Bilaal ibn Rabaah al-mu'azzin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu daal di koy digal nan la ko digal fa azzana mu daal di hein hein mu daal di nodd waaw mu daal di nodd daa fekkoon julli tisbaar moo tax am na ci yenn riwaay yoo xam ne leeral nañ ne julli jii tisbaar la woon daa tombe woon tisbaar jot fa addana sayna Bilaal nodd wa aqaama bi taxawal jotee mu daal di addana waaye mu nodd wa aqaam mu taxawal ngir nit ñi julli waaw fa salla yonent bi alayhi salaatu wa salaam di fa addana kan moo ko def yonent bi Seydina Bilaal wa aqaama ku taxawal Seydina Bilaal waaye fa salla ku julli yonent bi alayhi salaam summa xatab ginnaaw gi mu daal di xutba nit ñi waaw waaw ginnaaw bi ñu jullee tisbaar ba pare waaw waaw moo tax loolu al imaam as-Sindi moo ko ne la'allahu fa daxala boobale la'allahu li ihtimaal an yajida fil bayti maa yanfa'u bihi faaqatihi fa la'allahu ma wajad fa xaraj waaw mu ne amaana ne yonent bi saa saam c'est possible que li taxoon mu dugg dafa duggoon ngir utal leen lum leen lu mën a jañe ñàkk gi lii nga xam ne moom la gis melokaan bi seen xaal bi ci ñoom waaye nag amaana bu mu duggee amul lum leen jox mu génnaat waaw digle Seydina al bi Bilaal radiyallahu ta'ala an Seydina Bilaal mu daal di nodd iqaam yonent bi saa saam fa salla mu jiite nit ñi summa xatam ginnaaw gi daal mu daal di leen xutbaal léegi ba mu xutbaa ana faqaal mu ne lan la wax insha allahu taala dañuy yem ni bajataay bii di ñëw bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu àggale ñu ngi léegi ba léegi ci riyaadu saalihiin ah ci bunt bi nga xamante ne nii moom la al imaamu Nawawi rahimahullahu taala def fii man ah, sanna